bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa kon ñu ñëw ci ñaan yi nga xam ne ñoom la ki nga xam ne mooy umra góor wala jigéen ak uh, di soxla muy ñaan yoo xam ne yu ci yonent bi alayhi ak wax yi nga xam ne moom la nit ki di wax Euh, mu woo ko foofule euh, ni muy demee nag bu ci nekk dañ koy tudd ñetti yoon euh, ngir jàpp gi gin a neex te loolu moo doon sunnaa yonent mi alayhi salaatu salaam waaw moom bu ma soon a wax wax lu bari da ko doon répété ñetti yoon ngir nit ñi gën ko jàpp waaye bu dee boo xam ne dañ ko répété ñetti yoon it gis ne boobu ñetti yoon tamit lañ koy wax dinañ ne bii tamit ñetti yoon lañ koy wax